kon ñu ñëwaat ñu jotaay bii ñu génn ñu ngi doon tàmbali duggaguñu woon nag ci saar bi di wax ci mbiru suuratu Fussilat bi ñu ngi woon ci nettali boobale nga xamante ne nii ci la Utbat ibn Rabi'a bokkoon ci kilifaay tàngama Quraysh yi nekkoon ci seen kilifa yi daldi woon leen daldi loon leen xelal ne leen may leen ma ma wax ak sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mi toog fee ci côté Kaaba gi dem gaaral koy mbir amaana kon mu bàyyi li nga xam ne moom lay wax suñu la yàlla yeeg ni ñuy dunde fii ci Quraysh ŋàññ nga xam ne moom la ñuy ŋàññ ak li nga xam ne moom la ñuy jaamu gisoon nañ ne bi mu agsee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waxal ba mu tàmbali woon kon waxoon na ko ne bu dee alal nga soxla ñu dajaleel la alal ba nga ëpp boo bëggee nekk sangu ñu def la sangu Quraysh waaye nag mu ne ko bu dee ne nag dangaa bëgg loo xamante ne nii kon beneen bi foofu la ñu yemoon boo bëggee ak nguur ñu def la nga nekk buur suñu kaw mu ne ko waaye beneen bi nga xam ne moom lañ lay wax bu dee ne lii la dikkal ba ngay wax yii nii di indi lii nga ngay tudde alquran tax ngay wax lii ngay wax ci ñu nag suñu yàlla yi suñu xërëm yi bu dee benn jinne la boo xam ne moo la sadd te xamoo noo ci mooy moo la sadd daal ba ngay wax yii dinañ la utal koo xamante ne nii mën naa faju mën naa faj saddum jinne ñu dajale alal ba ni nga xam ne ci ngay tàqale ko moom léegi nag bi nga xamante ne nii nag loolu la wax naan ndax jinnekat dina topp nit nit ñi topp di di di bañ a bàyyi di ko jéem a faj ba keroog ni nga xamante ne nii noonu lay tàqale ko moom bi nga xamante ne nii nag pare na mooy kon yii daal la wax bi mu paree yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci woyof gi neewu ko hey bi muy wax mu dagg ko ne ko waay bu ma fontoo waay déedéet da koo déglu ba mu pare ba mu daaneel mu ne ko aqad faraghta ya abal walid ne ko ndax daaneel nga ndax pare nga ci li nga doon wax yow abal walid di utbat pare naa yaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ne ko nag déglu ma man comme que pare nga nag du gaaral nga ma li ngeen may gaaral léegi déglul ma wax ana lan la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wax Utba ibn Rabi'a lan la koy déglu lan mooy réponse am lan mooy tontoom mu ne ko bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitaabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun bashiran wa nadhiran fa a'rada aktharuhum fa hum la ko di ko taril ba fi nga xamante ne nii ci la àgg fi nga xamante ne nii mooy fa sajda ga fa nga xamante ne nii mooy fa fa nga xam ne ci biir saar bi fa la borom bi tabaaraka wa taala doon wax fi nga xamante ne nii di wax sujóot bi sujóot bi nekk fii lool moo tax ñu tudde ko dinañ ñëw ci biir laaya bi nga xam ne fa lay tudde sujóot bi moo tax ñu koy tudde sajdatul mu'min koofu nag fa mu yemee foofu fële yonent bi alayhi salaatu wassalaam wassalaam foofu la daanelee te mooy fi nga xamante ne moom la doon wax ne wa min ayaatihi al-laylu wan-nahaaru wash-shamsu wal-qamaru laa tasjuduu lish-shamsi wala lil-qamari wasjuduu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyaahu ta'buduun fa in istakbaruu falladhiina 'inda rabbihim yusabbihuuna lahu bil-layli wan-nahaari wa hum laa yas'amuun foofu noonu bi mu fa àggee nag fa la sujóot moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam bam àgg fii mu sujóot la nag abul walid di moom nag mu ngi taxaw boot bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jàng mu ngi jël loxo yi boot ko ci gannaaw mel ni mooy taawu loxo yi ci ñaari loxo yi ginnaaw yi mu def ko ci ginnaaw di ndigg gi téye noonu di déglu moo tax am na ci beneen riwaaya bi mu eggee fi nga xam ne ci lay wax ne fa ne bu ngeen moytuwul dinaa leen maa ngi leen di xuppee bu ngeen ma gëmul maa ngi leen di xuppee sa'iqatan mithla fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa ne mooy fukk ak ñett bi mu naan mooy mooy fukk ak ñett bi bi mu naan bu ñu dumboo ci liñ leen di woo wax leen ne maa ngi leen di xuppe mbugal moo xam ne mu tar moo xam ne mooy wàcc seen kaw comme ni mu dale woon waa Aad ak waa Samuud bi mu àggee foofu am na ci beneen nettali boo xam ne beneen riwaaya la boo xam ne bu du Muhammad ibn Ishaq bi rahmatullah alayhi say Utbat a Rabi'a dafa jël loxoom teg ko ci gémmiñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko maa ngi lay dagaan borom di tabaaraka wa ta'aala ak mbokkoo nga yem fii ndax da doon ragal mu ne dama doon ragal li mu wax noonu mu dal ñu waa Quraysh ndax xam nañ ne sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam lépp lu ñu wax mas nañu koo gis kon nag bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam pare ba sujóot mu daal di jóg ne ko qad sami'ta ya abal walid ma sami'ta fa anta wa dhak ne ko qad mooy danga maa danga maa gaaraloon ay mbir proposé woon ma ay mbir yow abal walid léegi nag qad sami'ta dégg nga dëgg du dégg nga ya abal yi yow abal walid maa sami'ta li nga dégg mooy li ma tàng noon ci saar bii nii di fussilat lool mooy sama tontu bi nga xam ne moom laa leen di tontoo fa anta wa zak yow nag yàgg tontu baa ngoongu xoolal nooy def ndax da ngay topp ci li ma leen wax nii li ma jàng ci saar bi nga dégg ko ñun nga ne ma ah lan la wax ci saar bi ma ne la loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala ba mu fa jógee nag moom abal walidi utbat ibn rabi'a daal di dellu dem ci waa Quraysh bi ñu ko séenee que sori woon ci kaaba gi lañ nekkoon ñëpp sauf que ñoom ci beneen côté bi lañ newoon bi nga xam ne nag ci la ñëw gaay yi xool seen ko ak si ñu gis ne ñu wax ñoom Abu Jahl nag gaay yi fa toogoon ne é xam ngeen ne wallahi ñu ngi wàcc yàlla ne gis nga utbat ibn rabi'a ñu ngi wàcc yàlla ne laqad jaakum abul walid abul walid mii de mu ngi leen ci xar kanam goo xam ne wute naag bi mu demee woon de mbaadu moo di mbaadu daa bu ñu dugg ci diineem ji diiney Muhammad ji alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee nag toog seen wet waxul dara gaa yi ne ko waaye yaa abal walid lan moo nekk sa ginnaaw ana fa nga demoon lan nga fa jëlee mu ne wan nag la ma fa jële daal dégg naa fa wax joo xamante ne mais masumaa dégg wax ju mel noonu mukk muqu wallahi maa ngi leen di waatal ci yàlla ne lii du poète de du poésie du lu ab taaxuraan de waaye it du waxi njabar katta du njabar la ma fa dégg du njabar wala bil kahana waaye it nekkul gisaanekat de lii du waxi gisaanekat yéen waa ko ma bare mu teg leen ne yéen mbooloom Quraysh léegi nag topp leen ma ci lii ma leen di wax te léegi nag ngeen jàppal ma loolu topp leen ma tey ginnaaw tey moom ginnaaw sama wax ji na ngeen ma topp waaye ginnaaw lu ma leen waxati bu leen ma topp gars yi nag mu ne ko kon mooy lan lan nga ñuy wax mu ne bàyyi leen yoonam moom nii bàyyi leen ko nit ñi bu leen fi nekk di ko sonal ak di di di sonal ñi ko gën bàyyi leen ko bu dee nag mbir mi mooy lenn la bu dee ne moom lii ma dégg nii dëgg la bu dee ne man li ma dégg nii wat naa ci yàlla ne dina am xabaar bu rëy bu mag boo xam ne dina xew ci gannaaw de léegi nag bu dee nag arab yi ñoom d'accordu ñu ci lii mu leen di woo jàpp ko daal di koy faat bu boobaa yéen ñoom fegal nañ leen ko bu boobaa yéen du ngeen ci dara mooy da ngeen a toog rek arab yi mooy yeneen a xeetu arab yi waasoy arab yi ñoom ñoo leen koy fegal moom da ngeen leen toog di ko xool moom arab yi mooy yeneen waasoy arab yi ak yooyu léegi nag moom mu joteek ñoom di leen woo ba ba ba xeex am ci ñu ak seen diggante ba moom mu gañe leen bu boobaa gañ neex na ñu boobaa yomb na ndax moom teraangaam mooy seen teraanga nguuram bu boobaa bu dee ne nguur la moom moom seen nguur la te bu boobaa yéen waa Quraysh yéen ñooy nekk ñi gën a ci nit ñi paa gi nag bi mu waxee loolu gaa yi ne ko yow mii wallahi saxaraka wallahi yaa abal waliidi bi lisaane léegi nag gaa yi ne ko ñoom abu jahlin surtout abu jahlin am na beneen riwaaya dane daa ñëw daw këram abu jahlin fekk fa ne ko yow mii xam naa ne mos dalaa nandal ci waxam ya am lum la jox moo tax nga ñëw fii di wax wax yii yow abal waliid ñëwoo wax ñu lan moo xew ba nga demee kon nag bi nga xamante ne daal buñ ñëwee ci nettali bi mu ne bi mu waxee loolu nag ne leen doxal leen ma lii topp leen ma ci wax yii gaay ne ko saxaraka wallah wat nañ ci yàlla yow abal walid këne moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sayyidina muhammad mi alayhi salaatu wassalaam moom daf laa jabar ci li nga xamante ne mooy lam nañam wi su yéegi abul walid di utba ne leen man daal hada ra'yi fii fasna'u ma bada lakum ne man daal xalaat bii laa ji am wax naa leen ko léegi yéenay seet jëf leen ci def leen lu leen neex leen woon dégg yéen a xam def leen lu leen neex kon lii nii mooy li yoonu nag nga xam ne yonent bi alayhi saar bii kon ñu nekk moom la ko taril ba fi nga xamante ne fala sajda ba nekk kon nag loolu yépp inshaa allahu taala lan moo ci ne ba abal walid jëloon loxoom teg ko ci gémmiñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan la saar bi wax ak lan la ëmb ak buñ demee ba sajda ba it dañuy continuer saar bi jeexal ko inshaa allahu taala loolu la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw tàmbali ko wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad